a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil baqara ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa id jacalna albayta mathaabatan linnaasi wa amna wattaxiduu min maqaami ibrahima musalla wa ahidnaa ilaa ibrahima wa ismaaciila an tahira baytiya littaa'ifiina walcaakifiina warrukkaci sujuud suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom mu ne wa id fàttalakul yow rasulullah sallallahu alayhi wa jaal naa lañu def albayta muy néeg bi di alkaabatal musharrafa ak xaramul makki mathabatan linnaas mu nekk loo xamante ne nii nit ñi dañuy dem di dem ak ñëw mooy di dem ak ñëw di fa dem di fi baamu di dem di fa ñëw di umra waaye di fa dellu siwaat di ñëw di ajak yooyu yépp ñu ko fay def lool mooy mathaba loo xam ne danga fay ñëw di fa dellu marratan tilwa di ñëw ak ñëwaat waaye di ñëw di naafila même bu dee na masoon ngaa si wa am ja'al na suñu boroom def néeg boo bële mu nekk foo xamante ne fu am kóolute la ngir li nga xamante ne nii lépp lu jëm ci wàllu tooñ waaye tamit naka sax waa ji nga xam ne gisoon nañ bi nga xamante ne ci saar yee ñu génn gisoon nañ bi suñu boroom tabaaraka wa taala naan moom moo def naan ah, bi muy wax naan man daxalahu kaana amina naan néeg bi képp ku fa dugg rek day nekk ci kóolute waxoon nañ àtte yi jëmoon ci loolu le loolu waxoon nañ ko kon jarul ñun ñu ciy ñëwaat voilà mooy loolu ci wuute boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku def pen biir Makka est-ce que dañ ko koy teg wala ku def loo xam ne daan da koo dal yaru sharia daf koo war a dal wala jaasi sharia mu daal di koy defe foo xam ne bokkul ak xaram bi daal di fay daw dugg ñu li nga xamante ne masala yooyu walillahi alhamdu wal minna suñu boroom moo ko def mu nekk foo xamante ne kóolute la mooy réew moo xamante ne gox boo xamante ne kóolute moo fa ne te yéen nangeen ko taxawee wattaxidu suñu boroom tabaraka wa taala daal di leen digal yéen jaam leen na ngeen jàppee min maqaami ibrahima musalla fi nga xam ne mooy maqaamu seydina wa xalilu rabbina ibrahimu alayhi salaatu wassalaam mu ne na ngeen ko jàppe def ko njullikaay te loolu comme ni nga xamante ne ni noonee la nekk ci saxiixu al imaam al buxaari yu rahmatullahi alayhi ci xadiisu seydina omar na ko noonu it sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi soloo na ko seydina omar radiyallahu anhu mooy ci xadiisam bu siiw boo bale mu naan dëppoo nak sama borom ci loo xamante ne ci ñetti mbir yoo xamante ne dama koo wax suñu borom ñëw wàcc alxuraan daal di ciy man omar si léegi nag mu wax ne yooyu bokk na ci man dama wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow ndaw yàlla li ey waay bu ñu jàppe woon fi nga xam ne mooy maqaamu ibrahim daal di koy jàppe alayhi salaatu wassalaam def ko jullikaay foo xam ne fa dañuy jullee nee na suñu boroom daal di wàcc laaye bi ne wattaxidu ay wa waay jàppale leen comme kama qaala Omar daal mooy comme ne Seydina Omar mii daal wax suñu boroom daal di wàcc laaye bi ne wattaxidu dana ngeen jàppe min maqaami Ibrahim ci maqaamu Ibrahima musalla am jullikaay léegi lan mooy maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam li ci gën a dëgër la ñuy wax sinon am na yeneen wax mooy xeer woo wële nga xam ne keroog bi muy tabax li nga xam ne te suñu boroom ko tudd fii ci kanam bi nga xam ne moom lay tabax li nga xamante ne mooy kaaba gi mook doom ji di sayyidina rasuli rabbina ismailu alayhim assalatu wassalaam xeer wam doon taxaw mu koy jottali xeer yi ngir muy mën a teg birig yi muy xeer yi ngir man a taxawal li nga xamante ne nii mooy néeg bi xeer yooyu foofu mu taxawoon mooy maaku muy traasu tànk yi jeexitalu tànk yi dafa des loolu nag foofu loolu xeer woo wala lañ naan maqaamu ibrahim waxoon ci kaaba gi doot léegi nag bi nga xam ne ci la nit ñi bari ujaaj yeeg yoo yële ci la ko seydina Umar ibn al-Xattaab xalifatu rasulillah wala nga ne xalifatu xalifatu xali xalifatu muy amirul mu'minin xalifatu xalifatu rasulillah di xalifaay xalifaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag radiyallahu anhuma muy malo mawlaana siddiq seydina Umar radiyallahu anhu ci la xëcc xeer boobu teg ko fi mu nekk léegi nga xam ne loolu ñu tabax mu nekk ci kaw côté Kaaba gi jàkkaar jàkkaarloog moom mel ni benn loo xam ne am nag luñ fa def ci biir loolu foofu fa la maqaamu ibrahim fa lañ def xeer woo wale alayhi salaatu wassalaam loolu mooy lan nit ki bu tawaafee ba pare comme li nga xamante ne nii ba ñuy gis te suuratul xaj walla laay bañ doon gis keroog bi suñu boroom naan walla lii moo ma ko fàttali bi bi muy wax naan da'fa taalib wal ma wal ma wal wal wal wal wal wal matlub mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy gaay bi muy jox misaal ci li nga xam ne mooy weñ waa naan weñ. gaa yi nga xam ne weñ bu leen rikkii sax laa yastanqiduhu min duñ ko mën a jële ci moom dan fa waaye léegi ba bana laay bay yoo suuratul xaj la du ankabut voilà léegi nag suuratul xaj foofu gisoon nañ foofu bañ koy gis doon gis ci gàttal wàllu aj nan la ñuy aje waaye nan la ñuy umra gisoon nañ ne boo tawaaf mooy ñaari ràkkaay tawaaf yi fii gën mooy li nga xam ne foofu la koy nent bi alayhi salaatu wasalaam defe woon te lool mooy li gën bu d mën naa nekk bu dee jàppandi na daal di fa am li gën mooy nga daal di ko boo boo boo boo tawaafee ba pare nga daal dem fi nga xamante ne nii mooy maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam nga daal di def rakkaatay tawaaf nga def ñaari rakkaay tawaaf yi kon nag lool la suñu boroom naan wattaxidu na ngeen jàppe min maqaami Ibrahima musalla mu ne nag wa waa waahidnaa ñu daal di daal nekk ñoo xamante ni dañoo digal daal di jox am ndénkaane ilaa Ibrahima ci ki nga xam ne mooy Seydina seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam wa ismail ak doom ji di seydina ismail mooy keroog bi nga xam ne ci la ñuy tabax kaaba gi te dina ko wax ci sa laay bi nga xamante ne nii mooy ñaa mooy laay bi ci teguwaat ci ginnaaw bii ñëw bi ci tegu mu ne ma wax leen ñoom ñaar daal di leen dénk daal di leen digal ne leen an tahira baytiya nee leen dee leen laabal leen setal leen lépp loo xam ne luy shirk na daal set ci li nga xam ne mooy néeg bii ngeen xamante ne moom ngeen may tabaxal nii moom ngeen war a yëkkati ndax waxoon nañ la ka'batal musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima boroom xam-xam yi dañ ne ñi ko fa njëkk a def dëgg-dëgg mooy malaakatur rahman malaayika ñoom ñoo ko fa njëkk waaye trace yi dafa demoon ba jeex sayyidina adam alayhi salaam bi mu ñëwee mu daal di koy defaraat léegi nag waaye comme que dafa yàgg affaire bi dem ba daane trace jeex waaw qad afatil al athar léegi nag jeexitalu néeg bi sax daal di réer ci noonu nag ci la ko Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ci la ko suñu borom wax yu ne ko nag demal sa soxna sii di Haajara nekk fii nii am fi problème looyu léegi demandal ak moom ak doomam ji di Seydina Ismaayil nga yóbbu leen fële mu noonu la ko wane fi nga xamante ne mooy bërëbu Kaabatul Musharrafa ba ni nga xam ne noonee la koy ñëwee di tabax comme niñ koy gisee ci lu gàtt inshaa Allahu taala kon nag mu ne kon nag ma daal di leen dénk ñoom ñaar woy say saydna isma ibrahim ak doom ji di saydina ismailu alayhim asalatu wassalaam ne leen kon na ngeen laabal li nga xam ne mooy sama néeg bi loolu mooy li nga xamante ne ci lépp shirk waaye tamit dee nay nay nay nay set lépp loo xamante ne nii sobe la bu mu koy jege de loolu moo tax di toppatoo néegu yàlla yi loolu dafa nekk loo xamante ne nii sunanul anbiya moo nekk sunnaay yonent yi alayhim def xëeñ neex waaye tamit di essayer lépp loo xam ne sobe la ak lépp loo xam ne da koy taqal ñu ko fay sori rawatina nag li nga xam ne ci wàllu jikko la jëm ci wàllu pas-pas loolu moom dafay sori ndax innal wa annal masajida lillah <coughs> na ngeen leer ne gis ngi jàkka yi borom bi tabaaraka wa taala dong la ñeel falaa tad'u ma'a allahi ahada bu leen ñëw ca jàkka ya di fa woo keneen di fa cause keneen di fa nekk ko di fa màggal keneen ku dul borom bi tabaraka wa kon mu ne leen kon na ngeen laabal bayti ya sama néeg bi li taayifiin ñeel ñi nga xam ne ñoo fii ñëw di tawaaf néeg bi nekk fii di jëw ay réew daal ñëw comme nam ko ca suuratul xajji na ko woowal nit ñi yatuuka rijaala ne ko nit ñi dinañ la dikkal ñii di dox wa kulli damir waaye ñii dinañu war di ñëw yatuna min kulli fajjin amiq dinañ jóge ci gox bu sori bu ne foo di nga gis nit ñi di fa jóge ñëw di wuyu si di umra si wala di agsi kon nag mu ne kon laabalal sama néeg bi li tooyifiin ñeel ñi nga xamante ne ñoo fii ñëw di walla wala akifiin ak ñi nga xam ne ñoo fi dëkk sax fii nii daal di sax màkk fii bu ko defee saa bu ñu fiy ñëw di julli seeg yooyu ñu fiy fekk loo xam ne benn shirk du fi am waaye lenn loo xam ne sobe la du fi am war rukkaay sujud waaye na ngeen ko taaral daal di koy boog sellal daal di koy laabal ci yiñ la wax yépp ngir ngan waj ak gaa yi tamit war rukkan yi ak ñi nga xam ne ñoom dañ fay ñëw ngir lan di nekk ñoo xam ne dañuy julli di rukkan ak sujud mu ne wa id qaala fàttalekul ba léegi yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ci la wax ibrahimu seydina ibrahim alayhi salatu wassalaam daal di ñaan ñaanam yu am solo la mu ne rabbi sama borom ij'al hadha al maa ngi lay ñaan nga def dëkk bii baladan mu nekk dëkk boo xamante ne di makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa aminan mu nekk dëkk boo xam ne day amu kóolute nekk dëkk boo xamante ne nii ci ci ci sécurité lay nekk war warzuq ahlah te nag na nga wërsëgal maa ngi lay ñaan nga wërsëgal ahlahu ñi nga xam ne ñoo ko dëkk di doomi dëkk bi ñi nga xam ne ñoo fiy dëkk ba yawmal qiyam mina samaraati ci meññeef yi xeetu meññeef yi dee leen leen ko dee leen ko dottil di leen leen defal ay wërsëgu ci nay ñam yu wute man amana minhum képp ku gëm ci ñoom rek ndax dëkk bii dama koo taxawal ngir mu nekk daaru islam kërug lislaam daaru salaam kërug jàmm gi nga xamante ne wala kërug ki nga xam ne boroom bi nga xam ne mooy salaam kon nag warzuqhum min athamarati man amana képp koo xamante ne nii rek moom daa nekk koo xamante nii dafa gëm de nekk koo xamante ne dafa gëm minhum ci ñoom billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala wal yawmil aaxiri ak bés bu mujj ba qaala suñu boroom ne waman kafara waaye nag képp koo xamante ne nii nag weddi na ci ñoom te dëkk Makka fii loolooy wane ne Makka nit dafay nekk nekk yéeféer loolu moo tax képp ko jàpp ne dëkkub diw moom ku fa deewe dem nga àjjana loolu moom demewul noonu parce que loolu Makka gën yépp Medina gën ñëpp Abdallah ibn Ubay la salaam waajal ko toppatoo ko julli ko suñu borom ne jullee ko suul ko yolente naa suñu boroom ne ko jéggalu ma ko voilà yow Abu Jahlin fan la dëkkoon Abu Lahab fan la dëkkoon fu dul Makka kon loolu wax yu tardé la ak yu amul kon nag suñu borom moo tax mu ne ko waman kafara waaye nag képp koo xamante ni ni nag weddi na ci sa gaa yi dëkk fii sa sëti fa umatti'uhu dinaa ko def ay bagage dinaa ko xéewalal ci fii àddina gii ci Makka gii mu nekk yi lan lu néew rek ci dund gi ma ko may ne ko ci dund dinaa ko defa lu summa ginnaaw gi attarruhu dinaa ko jag daal di koy yóbbu ci li nga xamante ne nii ilal azaabi dinaa ko sànni mooy alaaxira ilaa azabin naar ci safaraaw di mbugalum safara falaa koy dugal wa bi sataaka ñaaw almasiru mu jóga bu ëllëgee wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil na alamin